kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu andi hadith bi nga xamante ne moom la ci teg moom la ci teg ginnaaw bi mooy hadith neuf cent deux ba léegi mu koy jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne wa anha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana yu'awwidhu ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna wa yaqul allahumma rabba an-nas adhhibil ba's ishfi anta ash-shafi laa shifaan illaa laa shifaa illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafidu an-Nawawi mu teg ci xadis bi mu ne wa anhaa mu ngi jële ba léegi ci kim jële woon xadis bee muy suñu yaay Aysatu radiyallahu anha bint siddiqi Abi Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu anil jamii' anna nabiyya kana yonent bi alayhi salaatu salaam de kaana nekkoon na yu'awwidu doon ñaanal doon mus ñaanal muslu waaw ba'd ahlihi lenn musluwaay lenn ci ay ci soxnaam wala kenn ci soxnaam yi waaw bi yadihi al-yumna yamsahu muy raay bi yadihi al-yumna waaw di raay fay metti ak loxoom ndejooram wa wax naan allahumma esan eh borom waaw rabban nas yow mi nga xam ne yaay boroomu nit ñi waaw boroom bi yow mii boroomu nit ñi kon nag azhibil baas ñu ngi lay ñaan al nga nga yóbbu waaw gëriidal fajal mettit gi nga xamante ne nii lor gi nga xam ne moo dal Euh, moo dal kii issu yal na nga faj anta yow borom bi ash-shafi yow kese yaay aji faj dëgg-dëgg la shifaa amuluk faj illa shifaa uka sa faj waaw waaw ñu ngi lay ñaan nag shifaa ñaan faj goo xam ne laa yughadiru du lese du bàyyi ginnaawam sa xaman wopp waaw une guérison totale et définitive moom lañ lay ñaan yow boroom bi tabaraka wa kon mu ngi nii mu ne hadis bi mut muttafaqun alayhi waaw mu ne al imaamu al xaafidu al Buxaari rahimahullahu ta'ala daal di woon na ko da solo na ko na ko al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi ala al jamii léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom dongo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon na ci leen ci jiitu na ko noon solo na ko al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala waaw eh, léegi imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala andi na ko ci barab yu bari kitaabu tibb baabu ruqyati nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana Amr ibn Ali mu ne nettali na Amru ibn Ali yii yii yii kii gëj nañ ko gis way <laughs> kii gëj nañ ko gis sëriñ waa kutubu sitta nga ne ma dieta ah, ku ci tudd Amru ma ne la waaw waaw Amru ibn Ali ibn Bahr al-Fallaas as-Sayrafi al-Baahili al-Basri Abu Hafs al-Fallaas al-Haafiz moom sëriñ waa kutubu sitta la dañ ko gëj a gis c'est vrai xarit ñoom Imaam Ahmad la ñoom ñooy ay ànd soo lañ war Ah, Amr ibn Ali al-Fallas waaw Amr ibn Ali ibn Bahr al-Fallas rahimahullahu taala sëriñ waa kutubu sitta kon noteel loola qaala mu ne haddathana Yahya mu ne nettali ñu Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan e eh, kero eh, kay laay wax barki démb wala ban am na may wax Yahya al-Qattan au lieu ma wax al-Ahwal al-Hafiz al-Ahwal ma ne al-A'war après laa ko dégg ma ne mais <laughs> ah al ahwar ahwar mooy ku jël kii al ahwal la ah al ahwal voilà al ahwal <laughs> yahya ibn sa'id ibn farrukh al hafiz al qattan abu sa'id at-tamimi al basri al ahwal seen seen ñoom ak ñoom imam ahmad ñoom yahya ibn ma'in rahmatullah ala al jami' qala moom yahya ibn sa'id mu ne hadathana sufyan mu ne nettali ñu sufyan muy sufyan ibn sa'id sëriñam bi bu mag bi bi ne woon moom mi moom la sufyan bi ne woon jaamam bu jigéen bi ki koy liggéeyal na ko Euh, bon demal nga seetal ma ci biti boo rombee koo xam ne euh, indil ma kenn koo xam ne ñu waxtaan ak ma ma defak moom mudaakara fàttali wante ci wàllu hadis ko <laughs> jaam bi génn dajeeg saway <laughs> Yahya ibn Sa'id daal di koy woolu ne ko sama sëriñ bee lay woo sama kilifa moo lay woo Sufyan as mu màgg mi mooy mu ñëw léegi ñu def mudaakara def mudaakara Sufyan gis ne mais kii mooy kan moom waaye biñ paree ba mu dem dafa dem rek mu woolu ndaw si ak ah, <laughs> <laughs> ko ah, mu ñëw ah, mu dafa takkook moom nag nekk Serigne mu nekk taalibe muy Sufyaan ibn Sa'id eh, eh, ibn Abu Abdillah al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne hadathani moom mu ne nettali na man dong Sufyaan Sulaymaan di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili wa Abu Muhammad at-Tibristaani al-asl ah, rahmatullahi alayhi ah, nan la suyoo woon xamoo kii al-Amash <laughs> Sulaymaan ibn Mihraan al-Kaahili al-Asadi al-Kaahili mooy al-Amash men ah, mooy al-Kuufi rahmatullahi alayhi Euh, an muslim mu jëla ko ci muslim ñoom seen tàllal bi daa gudd muy muslim ibn sabih alhamadani yu abu duha al-kufi al mawla hamadan rahmatullahi alayhi léegi moom moo ko jële an masruq mu jëla ko ci masruq ibn al-ajda' abu aisha al-kufi al-qadi muxadram la woon fekk woon na jamono yonent may saa saa jotu ko woon gis moom sëy masruq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 yu'awwidu ba'd ahli ngi nii lii moom la al imaamu an-Nawawi indi kaana yu'awwidu ne noon ñaanal uh, muslaay ah ba'd ahli yi lenn ci soxnaam yi kenn ci soxnaam yi imaamul xaafis nee na lam aqif ala ta'yin ah soxna si nag dajuma ci li ma am ci riwaaya ak li ma dajale kan la ci ñoom est-ce que Zeynabu bint Jahsh la est-ce que Aïcha mi wax ci boppam la est-ce que yaay Salama wala ainsi de suite yoolu moom man man imam al-Hafiz na daal du koy jote ko quoi léegi kon mu ne ba yamsahu bi yadihi al-yumna waaw daal di di raay mooy eh, ci fi feebar même bu ko waxul da xam ne loolu la voilà ngir eh, yóbbu li nga xamante ne mooy wopp gi mu ne ba muy wax noo yaqul allahumma rabban nas adhibil ba's bii danaat isfihi wa anta shafi voilà xam nga ñun lu ñu ishfi anta shaafi bi ishfihi wa anta shaafi te ñooñu mën na nekk ba'd alihi mën na nekk góor tamit moo tax ishfihi lii day wane ne ko góor la waaw wa anta wala boog mu nekk jigéen waaye ishfihi mooy wopp wii faj ko waaw kay mën na nekk tamit jigéen mais ishfihi mooy wopp gi faj ko wa anta shaafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama voilà nii la kon lii la ñëwee nii ah kon loolu lu ama am lu ama am lu ama am solo len kon ñu noonu nii la ko al imaamu al al haafiz al Bukhari indee léegi nag mu des naka la ko imaamu muslim ande ñu na al imaam muslim moom it da cee di version yu bari waaw salaam bi ñu gisoon sànq istikbaar ci buntu bi ci téere eh, kii bi hadis bi baabu istihbaab ruqyatil marid wa haddathana shaybaan ibn farrukh mu ne te nettali nañu shaybaan ibn farrukh eh, abu muhammad al ubulliyu ah, mawlaahumu ñii ne al ayli la mawlaahum ñii ne waaye al ubul lii eh, bu foofu la ne woon moom la eh, ubul la moo doon cosaanam albasari rahimahullahu taala qaala haddathana abu awaana mu ne nettali abu awaana di alwaddah ibn abdillah alyashkuri abu awaana alwaasiti albasri alhafizu albazaz rahimahullahu taala an mansour moo ko jële ci mansour ibn almu'tamir ibn abdillah ibn rabi'a Eh, Abu Itab al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Ibrahima moo ko jëlee ci Ibrahim di Ibrahim ibn Yazid ibn Qays ibn al-Aswad ibn Amr ibn Rabi'a eh, Abu Imran an-Nakha'i al-Kufi rahimahullah an Mazruq moo ko jëlee ci Masruq nga xam ne mooy Masruq ibn al-Ajda'i hmm? eh, voilà léegi mi ngi sànq an Aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana idha aada maridan bii moom dane côté bii dane bu doon dafa seeti ko wopp yaqulu naan azhibil baas rabban nas ishfihi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama daan wax ne yeneen saa sam mosoon a seeti ku feebar waaw ñu ngi ci buntu lan la ñuy ñaanal ku feebar gis nañ bu njëkk sànq ah bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi idni rabbina beneen a ngi ah azibil baas rabban nas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama waaw bii la ne yeneen saa mosoon na seet ku wopp feebar naan azhi day ñaan borom bi ne ko azhibil baas yàlla nga yóbbu mal bi wopp gi kii di dal yàlla na nga ko wóyal yóbbu ko rabban naas yow mi nga xam ne ay boroomu nit ñi ishfihi yàlla na nga ko wéral yóbbu wopp bi anta yow ash-shafi yow yaay fajkat bi yow borom bi la shifa amuluk paj illa shifaa'uk lu dul sa paj shifaa'an la yughadiru saqama boo xam ne du ba dara waaw du ba dara waaw wala si am na bu mu ko ndee bu njëkk boobu bi mu njëkkandi ci buntu boobu baabu istihbaabu ruqyatil marid imaam muslim ci avant bii nii dafa indi haddathana Zuhayr ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim muy Zuhayr ibn Harb mi ngi gisoon sànq Abu Khaysama al-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad ah, qaala mu ne wa Ishaq ibn Ibrahim bi Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah muy Abu Yaqub al-Hanzali di an-Naysaburi muy Ishaq ibn Rahuya qaala Ishaq mu ne suñu sëriñ Ishaq nee naa axbarana moom dane axbarana wa qaala Zuhayr kanta sama sëriñ njëkk bi moom li mu wax wa lafdu lahu te kaddu gi moom la ñel dane haddathana Jarir dane nettal Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Kufi al-Qadi ad-Dabbi ar-Razi rahimahullahu ta'ala mu ne anil A'mash mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mi ngi gisoon fële imaam Sufyaan ne moo ko nettali an Abi Duhaa mu jële Abu Muslim rahimahullah an Masruuq mu jële ko ci Masruuq ibn al-Ajda' Abu Aïsha radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu <laughs> Abu Aïsha moo doon dàkkantalam bàyyi Aïsha an Aïsha mu jële ko ci sëriñam Aïsha radiyallahu anha annahaa qaalat kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idhaa ishtakaa minnaa insaanun masahahu bi yamiinihi thumma qaala adhibil ba's rabban naas washfi anta shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqaman bii nii yeneen saa salaam dafa yàggoon di def lii ne yeneen saa salaam bu kenn masoon a feebar ah, bu jàmbatoon woppaloon kenn ci nit ñi lim doon def day jël loxoom di ko raay fi nga xam ne mooy metti loxo ndejooram ba pare mu ne azhibil baas yàlla yàlla nga yóbbu wopp gi rabban naas yow mi borom nit ñi wasfi te yàlla na nga faj anta yow ash-shafi yow de yaay aji fajaakoon bi yaay fajkat bu mag bi laa shifaa amulu paj illa shifaa ak lu dul sax paj shifaa an faj boo xam ne rek laa yughadiru saqama du bàyyi benn wopp du bii ko dal du beneen buy ñëw waaw <laughs> parce boo ñaanee ñu wéral bii boobu mën naa dem beneen wutu ko di beneen feebar léegi nag danaan boo xam ne paj moo xam ne du bare de waa yu xaadiru saqama <laughs> waaw moo tax léegi nag foofu sayyidatu Aisha dane falamma marida rasulullah yoneen saa salaam feebaree feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina wa saqula mbir mi diis lool ci moom axadtu bi yadihi li asna bihi nahwa ma kaana yasna ma defal ko ma jël loxoom ngir defal ko loxoom ndax nee loxo sama loxoom moo gën a tedd sama bos ni mu nekk lu ñëpp xam waaye ni mu ñëwee ci yeneen riwaaye yi nee na ngir ma defal ko loolu am na yëkkati loxoom rek da ko daa daa nekkoon lu difficile ci yoneen saa salaam nee na ma ngir ma defal ko lool fantaza amu xëcc yadahu loxoom min yadi ci sama loxoom ma ko doon bëgg summa qaala mu ngi naan allahumma ighfir li waj'alni ma'a rafiqil a'la maa ngi yoneen saa salaam xëcc loxoom ne ma ne allahumma di ñaan boroom ay sama boroom ighfir li nag ma yàgg la Euh, soril i nga xam ne mooy yu baaxul yi suturaal ma waj'alni te yal nag ma def ma'a rafiqil a'la boole ma ma ànd ak euh, haute ba as mooy àndandoo bu kawe ba qaalat sayyidatu Aisha nee na fa zahabtu anzur ma xool di xool yeneen saa salaam bi mu waxee lool fa idha huwa qad qada ma gis ne daal dinay génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam voilà kon noonu it al imaam daal koy indi noonu al an-Nawawi eh, kon gis nañ ne loo xam ne bu kenn ci masow na ñëw daf ko doon defal wala moom bu seete woon ku feebar moo tax am na ci beneen riwaaya boo xamante ne nii dane kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ata al-marida yad'u lahu qaala adhhibi al-baas rabba an-naas washfi anta ash-shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughadiru saqama kon mu ngi noon mooy bu dikkaloon ab malade wala malade dikkal ko da doon ñaanal lii moom ci boppam Ah, ay yenn ci ñoñam daf feebar nga koy ñaanal hmm? kon mu ngi nii kanta kon gis nañ ne imaamul euh, Nawawi rahimahullah euh, bi mu ci indi mooy version bi nga xam ne moom la al imaamu al xaafizu al Buxaari rahimahullahu taala indi moom li la indi moom al imaamu al nawawi rahimahullahu taala waaw ah, imaamul xaafis na xajar doon na wax comme li ñu wax comme li nga xam ne moom lañ doon wax sànq ne bu ne xikma bi nekk nag li nga xamante ne moo tax eh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, eh, mooy laa yugaadiru saqama googee quoi waaw waaw mu ne lool faa'ida at-taqyiid bi dhaalika annahu qad yahsulu ash-shifaa'u min dhaalika al-marad fa yaxlu fa yaxlufuhu maradun aaxar yatawalladu minhu fa kaana yad'u lahu bi shifaa'i al-mutlaq la bi mutlaqi shifaa mu ne lii njariñ ak njariñam yi waaw boo xam ne mooy euh, li tax mu ne laa yughaadiru faj moo xam ne paj moo xam ne du bàyyi dara benn wopp mu ne loolu lu tax mu ne ndax loolu ndax man naa wér ci benn mbir am beneen feebar boo xam ne feebar ba mu wére ca lu juddoo waaw léegi nag mu koy ñaanal loo xamante ne day tax loolu nag du am bi shifaa'ul mutlaq paj boo xam ne day jooyu laa bi mutlaq shifaa waaye ne na nañu nañ voilà euh, euh, euh, jooyu quoi feebar bii rek nañ ko na na wér waaw do bu mu bàyyi benn trace parce que léeg-léeg yenn yi day wér ba pare bàyyi fay trace trace yooyu nag la lu bëgg a wax ne loolu sax bu mu ci am waaw borom bi yàlla na nga faj faj goo xam ne benn trace du ko bàyyi gannaawam waaw ba muy juraat leneen waaw al-imaam al nag mu ngi naan wa qad istushkila ad bi shifaa maa maa marad min min kafaarati zunub wa thawaabi kamaa tadaafarat al-ahaadiith bi mu ne waaye nit man na ne ah man de am nit ki ki feebar ñu koy ñaanal mu wér alors que feebar yow jullit bi yonent sallallahu alayhi wasallam doon nañu xamal ne da koy euh, tahuurun inshaa Allah Allah Ah, ak paj la ak sellal la insha allah ndeem soob na suñu borom comme niñ koy <laughs> comme comme niñ koy gise ak ci biir hadiisu mawlaana ibnu abbaas bi radiyallahu taala anhuma <laughs> eh, eh, moo kaw kaw bi quoi yeneen saa salaam seeti benn kaw kaw <laughs> eh, kaw bi dee nañ ñëw ci loolu jarul jarul di loolu moo tuhurun insha allah tuhurun tuhurun tuhurun inshaa allah ak laabal la la ci say bàkkaar laabal la la tamit sa yaram génneel la ci yeneen yoo xamante ne nii euh, yu kiiwul waaw léegi yow nga amoon dangay gis ñoo xam dañuy am problème mooy li ci gën a màgg nag tuhur boobu mooy ci bàkkaar yi parce que jullit bi lépp lu ko dal lu dul ne borom bi hatta anhu zambahu comme li borom masaalik doon wax lu dul ne radiyallahu anhu borom bi ni day simpi ci moom ay bàkkaar yoo xam ne euh, bu ko muñee te yàlla tax bien sûr mais bu dee da ngay saali ooy ooy man lan moo tax yàlla jana yàlla gisul keneen ku mu ko teg ndaxa sama xol baax na yow loolu nga def ci boppam loolu kese loolu yow loolu façon kéefér la nga ci gu ndaw voilà bu dee ku xam nag moom bu mag la waaw parce que yaa ngi këccoog yàlla ci li nga xamante ne mooy ab dogalam yàlla dogal nga naan ko lu tax mais yow keneen ki nga naan moom xanaa gisul keneen keneen kooku yow xalaat nga yow affaire bi dal gaa yi gaa ay sa xol baax na kan moo la ne yeneen saa salaam xol kan la xol kan la ñuy laaj xol bu baax di wax xol bu baax ci kanam yeneen saa salaam gis nga feebaram bi Sayyidatu Aisha riwaay imaam Muslim boobu ni mu génn àddina affaire bi daa feebaroon wala maa saqula dafa mujj ba yëkkati loxoom da koo tëwoon dafa metti woon lool da doon jóg ngir julli di daanuwaat perdre conscience te mooy Habibullah mooy soppeeb yàlla bi yow nga taxaw naan ay oh, oh, oh, yow rabbi xanaa nangam loolu c'est tellement grave quoi foo foo moytu yooyu voilà il di moytu affaire wax yooyu ndax wax yooyu yu garaaw garaaw la du lu ndaw ah. voilà léegi mooy euh, euh, euh, lañu la lan laa daa wax lu ñu indi woon fii sax voilà mooy imaamul xaafis mu ne waaw feebar comme que day faj day day day day day nekk ak laabal way jullit bi di ko laabal ci ay bàkkaaram di ko setal ak yooyu ak tamit di ko yëkkati ay daraja waaw kon lan lu tax kook ñu koy laajal ñu koy ñaanal mu wér <laughs> alors que feebar day day day fom day far ay bàkkaar te tamit waa ji di am ay ba ay tiyaaba yu yu rëy comme ni mu hadis yu bari yoo xam ne da koy leeral yeneen saa sam di ko ci leeral mu ne wal jawaabu anna du'a ibada wu laaj tontu bi mooy euh, ñaan ñaan loolu jaamu yàlla la naa yunafi sawab wal kafaar te nag nekkul lu opposé ak am tiyaaba ak tamit muy ak li li li li feebar def non seulement alhamdulilah boo ko muñee yàlla tax nga am ci tiyaaba waaye mu faraale say bàkkaar loolu dàqantewul ak ñaan bi ñaan bi jaamu yàlla la lu lay tamit yàllaa la ko teg doo ci dara nga muñ ko ngir moom mu fajal la lool waaye mu ne la nag jëlal ci sabab yi di ñaan di def ruqya ngir mu wér loolu lépp nga def ko bu ko defee yow nga nekk ngi nga nekk koo xamante ne nii li annahuma yaxsulaani bil awwalil marad kooku mooy euh, yëkkati daraja yi ak fomp bakkaar yi kafaara gi loolu bu malade bi di dóora maladie bi di dóora ñëw wopp gi loolu da koy jote bi sabri alayhi waaw ci muñ gu muy muñ te yàlla tax waddaa'i bayna al husna ki koy ñaanal ñaari yiw la nekk diggante ñaari yiw <laughs> suwaa mu ñaanal ko ko ñaan nga dal ah mooy def na li ko boroomam sant li ko ci làmba ñu naan saa salaam mi ngi doon jàngal ñu ko di ñaanal ñu wopp ni ñu war ko ci roy wala aw yu'awidu anhu borom bi daal di koy eh, eh, ñaan googee mu ñaan mu daal di koy soppi leneen bi jàll wi nafin ci xëccal ko li nga xam ne yiw aw dafin durrin wala eh, jañal ko lor wa kullun min fadlillahi taala mu ne loolu lépp nag ci ngëneelu yàlla mi nga xamante ne moom moo kawe te yéegul la kon beneen ñaana ngi hmm? nañu ko jàpp waaw ginnaaw biñ bu njëkk bi kon bii mooy ban ah bii mooy eh? bii mooy kon allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama ñu waxaat ko ah waaw ah, ñett la yoneen saa doon def du jàng nañ ko fi waaw kaana ida takallama bi kalimatin aadaha salasan hatta yufhamu an waaw <laughs> ah, fàtte hadis yoneen saa salaam bu ma soon a wax gi wax di wax da koy répété ñetti yoon ba ni nga xamante ne nii noonu lañ koy comprendre jële ko ci moom daal di koy takk kon nag ñun nag du ñu yaatu nag loolu nag li nga xam ne nag moo yaatu nag ci yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam nag <laughs> kon ñaareel allahumma rabban nas ah allahumma rabban nas azhibil baas ishfi anta shaafi laa shifaa illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama dernier allahumma rabban nas azhibil baas ishfi anta ash-shaafi laa shifaa'a illaa shifaa'uk shifaa'an laa yughaadiru saqama mooy allahumma e sa rabban naas yow borom bindee fi azhibil baas waay waay borom bi yàlla na nga yóbbu wopp gi dal kii mettit wi ishfi yàlla na nga faj anta ndax yow dëngu ash-shaafi yaay faj dëgg-dëgg laa shifaa amuluk faj illaa shifaa'uk lu dul sax faj de anta shaafi laa shifaa illaa shifaa'uk shifaa'an pañ moo xam ne laa yugaadiru du delese di bàyyi gannaawam saqama benn wopp kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala nu tekki beneen hadith mu ne wa an ana muy hadith neuf cent trois mu ne wa an Anas radiyallahu taala anhu annahu qaala li Thabit rahimahullahu taala alaa arqiika bi ruqiyati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala balaa qaala allahumma rabba nnaas mudhiba albaas ishfi anta shaafi laa shaafiya illaa anta shifaa'an laa yughaadiru saqaman rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadiis bi waaw mu ne wa an Anas mu ngi jële ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam xaadimu Rasulillah dhul udhunayni Abu Hamza al-Basri radiyallahu anhu ah, annahu ko moom de qaala nee na hmm, li Saabitin dafa wax Saabit di Saabit ibn Aslam waaw waaw al-Bunani rahimahullah Abu Muhammad al-Basri ne ko ala arqiika est-ce que man duma la faj duma la duma la moccal ah est-ce que duma xamal fajala ruqyatan nabii raqya li ah? nga xamante ne nii bi ruqyati nabii sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon faje doon mocc nit ñi allahu akbar bi ruqyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw qaala balaa nee na ne ko ah kay qaala mu ne ko waxal kon lii la allahumma rabban naas ey allahumma ey suñu borom rabban naas yow borom nit mudhibal baas yow mi nga xam ne yaa aji yóbbu li nga xam ne mooy woppu ak maal isfi yal na nga faj fajal borom bi ñu lay ñaan anta shaafi yow yaay fajkat bi la shaafi amul pajaat amul fajkat anta lu dul keneen ku la tax muy faj yaa tax tey dëgg-dëgg yaay faj médecin faju dëgg-dëgg yàllaay faj waaw laa shafi'a illa an shifaan paj moo xam ne nag laa yughadiru du delese du basa gannaaw du ba ci ginnaaw saqaman benn wopp mu ne xadis bi rawahu soloo na ko muslimun no al-Bukhari al Abu Abdillah nga naan <laughs> al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi kon loolu lu am am solo la kon al Buxaari moo ko solo rahimahullah léegi laaj bu njëkk mooy que moom dong ko solo ñu ne déedéet sëriñam daal imaamu Ahmad ibn Muhammad jiitu woon ko ci nako noon solo na ko mbokk taalibeem daal imaam Abu Daawud ak taalibeem daal imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullah mu ngi kon di ba léegi ci buntu biñ ne woon kitaabu tibb baabu ruqyati nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nettali nañu musaddadun di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi abul hasan al-basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana abdul waris mu ne ki ñu nettali mooy abdul waris di abdul waris ibn sa'id ibn zakwan at-tamimi al-anbari mawlahum abu uh, uh, uh, ubayda at-tanuri al-basri rahmatullahi alayhi moom mu ne moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy an Abdul Aziz mu jëlee ko ci Abdul Aziz ibn Suhayb euh, Abu Hamza al-Bunani mawlahum al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne daxaltu ana wa Saabitun ala Anas mu ne man moom Saabit ay mbokk lañ waaw al-Bunani ku ci nekk ci ñoom ñaar al-A'ma ah, moom mii dafa silba xawoon Abdul Aziz al al al euh, euh, non non non non. non euh, euh, càllala bi mu bokkoon al aani voilà mooy euh, kii ma cosaanam fi mu bokkoon mais nekkul woon kii li nga xam ne mooy dafa silma xawul woon léegi moom mii mu ne dama dugg daxaltu dama dugg ana wa saabitun dama dugg man ak saabit muy ibn aslam al bunaani ala anas ibn malik suñu sëriñ di anas ibn malik radiyallahu fa qaala saabit nee na ne ko ya aba hamza ishtakaytu le na ko yaa Aba Hamza mooy sëriñ bi ah man de shtaqaytu damaa wopp de fa qaala Anas na Anas ne ko alaa arqiika bi ruqyati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ndax bëggoo ma daal di lay faje da ngaa wopp xanaa ma fajale li nga xam ne noonu la yoneen saa sallam doon faje mocc yoneen saa sallam bëggoo ma defal la ruqyaam qaala balaa sayna Anas ne ah kay qaala mu ne ko kon allahumma rabban nas مذهب الباس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما ah kon ngi noonu nii la ko al imaamu al Buxaari indi waaw kon euh, mu ngi nii kon ginnaaw lii dañuy gis ne moo xadis biñ génn sorewuñ bu Sayyidatu Aïsha bi waaw allahumma bal rabban naas ak déclinaison am yeneen yi ñu gisoon ci imam muslim ah, adhibil baas ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama bi mu ne allahumma rabban nas muzhibal baas ishfi anta la shafiya illa anta shifaa'an la yughadiru saqama beneen ñaan gi boo boo ci wax rek lay kii kon ñu jëlaat ko ñaari yoon jël nañ ko benn allahumma rabban nas mudhibal baas ishfi anta shaafi la shaafiya illa an shifaan la yughadiru saqama ñetteel allahumma rabban nas mudhibal baas ishfi anta shaafi la shafiya illa ant shifaan la yughadiru saqama ay borom bi nga xam ne ay borom mbindeef yi yàlla na nga yóbbu wopp bi dal saabit mi ak jam bi koy ñaanal sa mbokku jullit wala sa bopp waaw ishfi yàlla na nga faj anta shafi ndax kat yow yow yay yaay kat bi la shafiya amul fajaate dëgg-dëgg illa anta ko dul yow shifaan paj moo xam ne la yughadiru du bàyyi saqama benn wopp waaw ak kon lëkkaale bi mooy li ñaan bokk na ma baabu ma yudaa bihi lil marid beneen a ngi al imaam Hajar bi muy saraa lii ci euh, ci euh, al Fath mu ne qawluhu anta shaafi mu ne yuxadu minhu jawaazu tasmiyatillahi ta'aala bimaa laysa fil bi shartayn mu ne dañ ciy ne mën nañoo tuddee borom bi tabaaraka wa ta'aala tur woo xam ne nekkul ci alquran waaye ci ñaari shart ahaduhuma benn bi hmm, wala ahadihima bu la neexee an la yakuna fii daalika maa yuhimu naqsan loo xam ne il faut pas mu nekk tur boo xam ne yow boo ko déggee day dalay yóbbu sa xel ak tamit day yóbbu loo xam ne wane comme ak wàññeeku wàññeeku ndax borom bi dafa sori ci naqaa'is ci wàññeeku wàññeeku mu ne wasaani ñaari an yakuna lahu aslun fi qur'an il faut loolu mu nekk loo xam ne daa am cosaan tur boobee daa am cosaan ci alquran mu ne wa hada min daalika fa inna fil qur'an ndax lii am na ci alquran Eh, wa idha maridtu fa huwa yashfin Seydina Ibrahim waxoon ne bu ma feebaree moo may faj waaw waaye doy na mu loolu mën a nekk le fait que yonent bay saasaan ci boppam wax ne borom bi anta shaafi kon mu ngi noonu waaw kon la shaafiya illa anta mooy kon dëgg-dëgg ndax borom bi mooy defaakoon bi waaw ñii ñii yëpp bi mooy def à travers ñoom le médecin borom bi mooy dogal la mu dogal ci mo ci moom affaire bi paj di jóge ci ñoom waaw ak yooyu waaye dëgg dëgg kiy faj mooy borom moo tax mu ne ko la shafiya illa ant waaw kon nag mu ngi noonu ah, boo loo mooy liñ doon wax sànq rek ci euh, hadis bee loo mën a jël médicament boo xam ne yàgg na ñoo xam ne lii lay faj jox ko koo xam ne bu ci dogalub yàlla àndul loolu da di sonn képp